bul ne jaam nga rek jaam la rek naa ko def doono xam nga l'islam day tere yooyu ah. ay jaam la lu ma neex def ci moom ah non so eh, eh, eh. ku ko def xam ku ko def xam waxuma la jaam rek bakk nit mais bàyyi ma rek nga koy torturer waxoon nañ la loolu yeneen traçage saa saa da ko doon tere waxatuma laa jaam. léegi nag ñun nañu imaginer suñu mbindaan yi ñuy am ak suñu bon yi jàpp ne ñun ñoom suñuy jaam lañ di leen def loolu leen ne wallaahi gis nga bu ñu continuer noonu ëllëg yonent bi alayhi salaam ci boppam mooy am ñun problème te ku am ak yonent bi alayhi salaam xam nga ne yaay perte moo taxoon mu ne ana uxarriju haqqa ad-da'ifayn al-mar'atu wal yatim waaw mu ne man gis nga yawmal qiyam gis nga ñaar ñu néew ñii ñaar ñu néew doole ñii nga xam ne tooñ leen dafa yomb tooñ leen dafa yomb wallaay képp ku leen ku leen ku yàlla def ñu nekk sa loxo nga tooñ leen man yonent ma lay saab saab yawmal maa koy digaale ak yow moom ak koo man di doon ak nu sa kaala yëkkatiku ba ci kaw nu sa nu sa maraakiis gudd sa jiituma jàkka yi nu mu gudd gudd daamine bi rafet ngay ñaawe ñaar ñii kenn ci ñaar ñii yonent bi alayhi salaatu salaam ak koo man di doon neenam ëllëg moo koy lijjanti ak yow moo lay topp ci kanamu boroomam ba àq boobu nga yoral ñële nga fay leen par force mu ne ana uharriju haqqa ad-da'ifayn almaratu walyatim muy jigéen gi mooy jigéen xam nga jigéen gaa yi dañ koy mooy dafa yombat tooñ surtout koo xam ne day bàyyi këram ñëw sëy sëy yooyu kooku bàyyi ay mbokkam li ci ëpp li ci bari ñëw kër jëkkëram nga xamante ne ni foofu ñenn ñi léeg-léeg wala bàyyi seen am réewam sax dem meneen réew ngir topp jëkkëram foo loolu nag tooñ leen ku ragalul yàlla tooñ leen day yomb ku ragalul yàlla te nitewoo kooku tooñ ñu mel noonu day yomb ndax dangay jàpp ne kii dafa faible te dara lu ma ko def dara doon mujj suñu yonent ma lay saab saab ne waajooju noonu may lijjanti problème am ëllëg ëllëg man maa koy ma daw soos man maay bu doon ci waxi tey maay doon avocat wam ëllëg ci kanamu yàlla allah allah ku yonent bi alayhi salaatu salaam nekk sa avocat waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay quel avocat alayhi salaatu wassalaam te yow xam nga ne moo si ay gañe procès ah non moo ya kan mooy àtte allah allah aalimul ghaybi wash-shahaada rabbul Mustafa alayhi salaatu wassalaam mooy àtte parti kan euh, kan kan mooy avocat wu kan yeneen tubaab saab saabal Moustapha mooy mooy mooy avocat waaye yow saa xam nga ne perte nga waay. saa demal toog perte nga yow nga xëy na non perte nga ndax yeneen tubaab saab saab moom mooy modèle bi ku juuyoo moom rek yow yaa dugg waaw mooy loolu la affaire yi loolu la mbir mi moom mooy balance bi. moom mooy ki nga xam ne moo fi ne léegi nag jëfi nit ñi ak seeni wax ak seeni doxalin ak seeni dugg-dugg ak seeni yëngu-yëngu loolu mooy pour ñu xam ne baax na dañ koy dañu koy comparer nattu ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ndax ànd naag am njàngaleem ànd naag ab doxalinam ànd naag ab tëralinam bu àndeek loolu loolu jub na bu ànd ak moomu loolu moo dëng ak ku ko fi mën di indi ak tur bu man di am ak jay guñ ko mën a jey loolooy dëgg de bu fi kenn fontoo nit ñi laa wax surtout ñun réewu wolof caaxaan dañoo yomb torop torop nga gis yoo xamante ne nii ñoo naan la sëriñ diwa tax moo wax lii nga gis mu xotti ormaay sharia nga naan ay sëriñ diwa ko wax yaa subhaanallah yow loolu poids la sëriñ diw ngay teg ci kanamu yonent bi alayhi salaam ñuy wax nga naan moo wax lii hadith leer yeneen tubaab yi saaf saaf wax jàngale bàyyi fi def bàyyi nga ne ko fi dégg ni jege naan ma ay sëriñ di wax lii lu contraire ak loolu. ah. yaa subhaanallah. ak ku man di doon ak nu man di jàppe bu dee li muy wax dafa wuteeg li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax kenn du topp loom li mu wax. la ta'ata li maxluuqin fi ma'siyatil xaaliq innama ta'a fil ma'ruf topp ci njekk lay ne mais du nekk rek ci ay raggalante ginnaaw wala mooy mooy diw ñàkk manuma koo ñàkk a topp damaa jaayanteeg moom boo jaayanteeg moom yow dëgg dëgg ci yoon ki nga jaayantee mooy alayhi salaatu wassalaam ndax bu dee kooku noon ngay wax moom taalib mooy représentant yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu mat la mooy manula jéggi am njàngem am njàngale fi mu tegoon tànkam manul lurul teg foofu tànkam bu ko tegee feneen mooy wàcc na te mën naa juum mën na mooy ñi tollu foofu duñ ko tay le dinañ tay di xam yonent bi aleyhis salaatu wassalaam xam ci moom dara di nga toog sax di tay di ko di ko moy déedéet mais nit day juum buur yàlla moo fi deful ay perfection yooyu da ko fay deful yonent bi aleyhis salaatu wassalaam la woon c'est fini ku ne am na luñ lay mën a waxal waxal la say yu baax ne mais mais yi moom ci ñépp la am ci ñépp la am nit nag koo topp loolu doo ko gis mais bi doo ko gis ndax sopp ak cop ak so ak cofeel moom moo lay nëbbu yooyu waaye ay mais moom ku dul alayhi salaatu wassalaam rek am nga mais buñ lay duural bon rek am nga mais am nga ne nit nag bu xamee loolu mooy tax ki nga xam ne moom nga topp sax bu defee erreur nga mën a xam ne waa du maasum yeneen ti alayhi salaam ñooy maasum moo ni jeex nañ këne ne c'est possible koo gis ku ne c'est possible mu def erreur bu ko defee yow loo gis mu def erreur nga bàyyi ko mais bu ndekete kii ndax yàlla du ñuy malaaka déedéet laa ya'suuna allaha maa amaro wa yaf'aluuna maa yu'maruun te duñ mës a juum loolu yàlla bindoo ko ñooñu kon mu nekk ki nga xamante ne mooy tooñ jigéen ñi ak alyatim ak orphelin ndax orphelin amatul waajur gone la majeurul waajuram génn àddina kooku ah ñoo ñoo kooku ko tooñ daa yomb rawatina bu dee bàyyam da ko léegi alal ju bari gum bàyyi ci ginnaaw nga gis léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo chargé wu ay mbiram di ci profitoo di ci profitoo foog ne loolu mooy maaseel seen bàmba te loolu maasewulal seen bàmba jamais lay lay la ñooñu seen bàmba maasewul de ndax il faut li ngay lekk lew jirim la rek xamul ngay profitoo gone la ngay profitoo ci alal di nga xam ne mën na koo dimbali pour avenir am yow nga commencer di ko yàq di ci def lu ne di ci jaayu tabe di ci créer ay ay ay ay journée xaw ma lan pour baayam ay cant walla fàttale fàttaleku baayam déedéet yow bu dee da ngay fàttaleku baayu gone gi alal jëm fi bàyyi amoo droit jël ko ci non yow utal sa alalu bopp booy baax sa jaay sag mbaax nga def sa cant bopp ne baayam laa ko tudde mais amoo dara amoo droit tax alal jooju boo ci jëlee centime def ko ci loolu naan dañuy sant baayam wala cant gu ñu ndayale baayam la tudde ko ko moo tax ma jël ci daal di ko ciy def ndax loolu rafet la loolu rafetul jamais alal jooju di ko fayan ah. te bu doon juge l'islam yow da nga nekk ci dëkku l'islam kooku day rembourser par force dërëm boo ci def bu doon million nga jël ci alalu orphelin bi wala orpheline bi moo xam jigéen la wala def ko naan ndax dañ doon cantal baayam daa am cant guñ ko tudde moo tax nit ma jël man tuteur am ma jël ci alal ji def ko diñ ko fay bañ koo fay lépp ngay fay booy baax nga baax sa mbaax mais alal ji moom kiiwa ko moom te gone la majooragul xamagul li muy def dencal ko alal ji ba mu des bu dee koo xam ne moom dafa ñàkk ba moom amul leneen lu mu dunde ñooñ la naan noonu na suñu borom permettre te mu yoraale gone gi moom ci boppam manula subvenir ay besoin am ak besoin gone gi wala bu subvenir moom ay besoin am besoin gone gi du ko man te moom moo ko yor ndax moo fi magu baayam wala rakku baayam wala mbokkam bu boobaa alal ji kooku mën na cee jël mais pas di togg ay ceebu ganaar tout le temps fii di jaay ay festin ay kii nii di jënd lu ne non da ngay jël loo xam ne. nu ngeen mën a dunde voilà mais doo ñëw rek naan ah kon loolu l'islam ne de l'islam waxula loolu de ñooñu amuñ problème jël ci bu nee dañoo pauvre ngir dundal ñoom ak gone gi waaye pas jël ko di ci nooseeka jënd Mercedes bawol bawol ak yu mel noonu daal di toog ñu naan góor gi bawol bawol la waaye bawol bawol lam beeg yooyu ndekete yoo alalu jirim yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ana uharriju haqqa ad-da'ifayn al-mar'atu wal yatim voilà kon nag kon nag loolu mooy mbir mi de léegi moo tax ay nekk fi sama mbir naa lu ma neex def tooñal tooñ surtout loolu jigéen ñi ñoo ko dàq ay dañoo yor seen mbindaan tàpp liggéey loo di di di muy liggéey lu ñu def mu xeeb te doomam bi ci kër gi moom ci boppam mënul liggéey noonu lu mu fóot mu ne setul bàyyi ba weer wi waaj a dee mu tàppaas ko dàq ko fay ko moitié saleer ne ko ndax yaa bàyyi sa liggéey bi dara ma sujee baax boo toggee kenn du lekk te loolu lépp buxtaanun mubin la aw duur la wu muy sos ngir mën a tàqale ko moom bu subaa mu utaat beneen defaat moom noonu continuer yaa subhaanallah foog nga ne yow de yow <laughs> yàlla koo de moom gisuma ku ko nar ëpp problème yow mal xiyaam kii def lool tàppaas boon yi bu weer wi waaja dee dàq leen lekk seen alal wax leen wax yu ñaaw tegal leen ci yaa subhaanallah xam ngeen ne lool lool rek lool foog yow mal am loolu buñ ko bawoon noonu oh du baax